أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen balu àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi huquqil imaan moo koy ànd ak yéen ci diiru weeru koor gi tey jii di suñu juróom-benneelu fan ni ñu leen ko waxe woon ñu fas yéene ci ànd ak suñu mbokk moo xam ne ñoo moom ñoo bokk liggéey bi Euh, mu yàgg ci yëngu tamit yàgg ci ànd ak ñun di ci ànd ak ñeneen ci yeneen bërëb yu wuuteeg bërëb bii ñuy ñaan yàlla fayal ñu ko ci yëngutu yi nga xamante ne moom lay def te lépp sàkku ak yu tax mu koy def yàlla na ko ci yàlla fayal ko koy njottam muy sëriñ Sam Bousso di koo xam ne kenn du ko présenter ci béréb yu mel nii ci jataay yu mel nii mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb ba am solo boo xam ne bu ñuy dund la bu mat a bàyyi xel la muy relation bi nga xamante ne moo am ci diggante diine ak politique mu fa yéene koo jàngat nag sukkandiku ci li nga xamante ne moo xew ci senegal bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci ay yëngutoom rek mu tàmbalee njàngum alxuraan karinam ci njaareem àggale ko fii ci béréb bi nga xamante ne bu ñu miin la ci wàllu boobu noonu muy Guédé ci Touba ci foofu tamit fi la tàmbulee njàng mu xam-xamam bi mu fi jàngee aslëf la fa jógee dugg ci daara yi nga xamante ne moom la Serigne Mourtada Mbacke taxawal ñu gën cee miin institut Al Azhar bi nekk ndaam foofee jaar na fa ginnaaw bi la bawoo fii ci réew mi dem fale ci Égypte ci jaami'a jaami'atul Azhar di béréb boo xamante ne tamit bu ñu miin ci wàllu xam la foofee fa la jànge ba am baccalauréat ginnaaw bi tamit la continuer njàngam foofu ci Égypte ci université bu Al-Azhar ba am licence ci atum 1995 la ñuy bisi fii ci réew mi euh, ba tey tamit di yëngutu ci wàllu googu rek muy jàng ak jàngale di jàngale ci daara jooju nga xamante ni fi la njëkk a jaar muy institut Al bi nekk ndaam ginnaaw bi la ko yàlla baaxee mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu tànn ngir ñu war a jàngale ci école yi nga xamante ne gouvernement bi moo koy saytu waaye ci loolu tamit ci biir njàngale mu doon jàngale ci école gouvernement bi taxut mu bàyyi gëstu boobu mu doon def ak njàng mu doon jàng ba yàlla baaxee ko mu bokk ci ñi nga xamante ne tànn nañ leen ñu war a saytu njàngum arab ci école yi nga xamante ne gouvernement bi moo koy saytu muy inspecteurs yi nga xamante ne ñoom la ñu ñoom lañu dénk wàllu njàngu arab ci école yi nga xamante ne moom gouvernement moo koy saytu kon waxtu yi ñuy wax ak yéen moom inspecteur la inspecteur de l'enseignement en langue arabe la euh, di saytu njàngum arab waaye tamit loolu taxul mu bàyyi ay yëngutoom ci jataay yu mel nii ak yeneen béréb yoo xam ne euh, tasaare xam-xam lañu fay def fépp bépp béréb boo xamante ne dañu fay tasaare xam-xam wala bépp jotaay boo xamante ne tasaare xam-xam lañ fay def rek moom bokk na ci ñi nga xamante ne bokk na ci ñiy dundal béréb yooyu ak ña nga xamante ne ñooy séddoo ak la yàlla xam la leen yàlla xamal ci wàllu xam-xam di ko séddoo ak seen mbokk jullit koy ñun ñaan yàlla fayal ñu ko ci loolu nga xamante ne moom mi ngi koy def. membre la ci daairatu rawdu rayahin di kuréel goo xamante ne ñépp xam nañ leen ci liggéey ci tasaare njàngaleem Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ba tey tamit membre la ci daara ji nga xamante ne fala jaar jàngee fa jàngale fa muy inscrit à Al mu nekk ca direction ba mook ci ñi nga xamante ne ñooy saytu daara jooju noonu ak nee ak yeneen yoo xamante ne temps yi xaj na lu ñu may ñu mën cee xuus kon kooku noonu muy sëriñ Sam Bousso moom la ñu dal fii jataay bi tey te mu nekk jataay boo xamante ne jataay bu miin la ndax njëkkuñu ko fee dal tey jaar na fi ay yoon yoon saa suñ ko wooyee rek ci wàll goo xamante ne am na lu ko ci yàlla dénk moom du dégg-dégg mukk ngir ñëw bokk ak ñun jotaay bi séddoog ñun loolu nga xamante ne noonu la ko yàlla déng ci wàll boobu noonu yàlla na ko ci yàlla fay tey nag mu ñëw ni ma ko waxee ci njalbeen ngir ànd ak ñun jàngat tomb ba am solo boo xamante ne dañoo toll ci waxtu war koo jàngat sax nag muy relation bi nga xamante ne moo am ci diggante diine ak politique léegi nag mu fas yéene ko jàngat nag sukkandiku ci li nga xamante ne. mooy xew ci Sénégal kon insha allah ci njaal benn waxtaan bi dana indi aslëf rek ci historique gu euh, relation bi nga xamante ne maanaam maanaam ci diggante diine ak politique ñaareel ba tamit danañu indil aslëf ci euh, ban gis-gis ak ban taxawaay la boroom xam-xam yi am ci relation bi nga xamante ne moo am ci diggante diine ak politique su noppee ci loolu tamit danañu andil aslaf ci diggante diine ak politique naka lañ koy dundee fii ci biir Sénégal su ko defee nag andil ñu euh, ni nga xam ne moom la diine ak politique war a àndee ci jamono ji nga xamante ne moom lañ nekk kon yaakaar naa tomb la boo xamante ne tomb bu am solo la tomb la boo xamante ni ñëw na ci waxtoom kenn ku nekk kon war koo bàyyi xel ngir lii nga xamee xew-xew yi nga xamante ni moom lañu dëgmal mu war a xam naka la ci war a taxawee rawatina koo xamante ni ab jullit ngay tuddoo kon ci tënk loolu mooy li nga xamante ni incha allah fas yéene nañ ko baax jotaay bi nii. ñu fàttali mbokk yi rek ne incha allah suba ci ajuma ji fas yéene nañoo ànd ak sëriñ Basiiru sëñ Abo moom sëñ Basiiru Mor. mu fas yéene ànd ak ñun ci mafhumul iraada inda sayxul xadim mooy ak taalibe ni nga xamante ne noonu la ko sayxul xadim dégge woon wala ni nga xam ne noonu la ko sayxul xadim tërale woon ginnaaw suba ci gaawu bi danoon ànd ak insha allah sëriñ Cheikh Faat Mbàkke sëriñ Cheikh Fatma Mbàkke ci al muridiya li tanmiyat général maanaam muridisme ak développement maanaam développé Sénégal bu dee ci dibeer ji ñu fas yéene ànd ak Serigne Moustapha Mbacke Gaynde Fatma moom tamit ci al-awlama muy mondialisation bu dee ci altine ji incha allah ñu fas yéene ànd ak euh, ministre le ministre Bassirou Sarr mu nekkoon ancien ministre su ko defee moom incha allah danañ ñëwal ci njariñul garab rawatina nag njariñul nixma ak euh, nebedaay incha allah kon xam naa ne tomb bu am solo boo xamante ni incha allah danañ ñëwal. kon li ñu def rek ngir njëkkanteeg waxtu bi dañuy jox Serigne Sam Bousso ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baax tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko xam naa ne bu fekkente ne waxtu bi nañu ko rek du ñàkk yenn ci mbokk yi ñoo xamante ne bëgg nañoo def ay taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëñ bi waxtaane ñu ko waxtu bi mayee incha allah du ñàkk ñu jox leen kàddu su ko defee ñu def ay taxaw seetlu ci lii sëñ bi doon waxtaane kon ñu jox kàddu gi sëriñ Sam Bousso ci tam bu am solo bi nii yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu wassalaamu aleykum wa kon nag kuñ ci boole rek war nga leen sant di ñaan suñu borom subhanahu wa liggéey bi ñu fiy jooxe mu nangul ñu ko te barkeel ko euh, tomb bi nga xam ne nag moom lañ bëgg a waxtaane rek mooy diggante politik ak diine ku ne xam ne Sénégal waxtu wu ñu jubee ay élection euh, day gën a tar débat bi nga xam ne mooy jëm ci diggante diine ak politik euh, nde débat la boo xam ne sax du dakk waaye nag day am jamono yoo xam ne day gën a fés gën a yëkkatiku muy diggante diine ak politique léeg-léeg ñu wax diggante spirituel ak temporel mooy loo xam ne ci wàllu ruux la jëm ak loo xam ne ci wàllu àdduna la jëm waaye bu ñu seetloo at yu mujj yi débat boobu ak waxtaan woowu dafa gën a fés li tax mu gën a fésit ay mbir yu bari la bokk na ca mooy at yu mujj yi gis nañ ne senegal mbirum politique bi dafa gën a ubbeeku ndax ay jamono ñu bari boolewuñu woon seen bopp ci wàllu politique daanaka bu élection amee rek am na ñoo xam ne sax dana am ba jàll léeg-léeg dégg rek lañ ci am waaye duñ ci bokk ndax am nay jamono daanaka luy wax opposition toxutoon mu am doole lool. waaye jamono yu mujj yi ku ne xam na ne politique bi fés na lool ci réew mi ubbiku gi am na ci wàllu politique ay alternance di am opposition di am doole média bi ni mu ubbeekoo gën a fés moom it ba ñuy dégg kàddu yu wuute ci wàllu politik loolu ay at yu jiitu amutoon ndax am nay jamono benn rajo walla benn télé ñoo fi nekkoon liñ daan wax ci politique lu ci ëpp ci làkku tubaab lañ ko daan wax waaye jamono yi bi nga xam ne rajo privé yi am nañ télévision privée am ñuy débattre ci wàllu ci wolof ak ci làkki réew mi ñu bari dugg ci mbirum politique di ci waxtaan loola bokk na ci li tax relation diggante diine ak politique gën a fés ci jamono yi bokk na ci li gën a fésal débat boobu it mooy jamono yi nga xamee ne alternance am na bi njëkk a am muy 2000 te ka yàlla dogaloon mu gañe booba muy ab maître Abdoulaye Wade fésaloon ak bokk gum bokk ci yoonu murid daan ziyaare ci sëriñam ànd ak média bi bu ñëwee toog ci suuf su jóot loola créé woon na débat ku doon jàngat journaux yi jamono yooya journaux yu bari xëy na bëggumay tudd seeni tur waaye ay ay titres yu mag lañ ko daan def am ñu naan république bi sukk na ci kanam diine ji yu demee noonu mooy ay baat yu rëyoon booba loolu bokkoon na ci li gën a fésal lan na moo war a nekk diggante diine ak politique ba ci élection yu mujj yi seetlu nañ ay ñoo xam ne ci diine lañ leen xam ñuy ay kilifa ñu yëkkati seen kàddu euh, am ñu ñuy jàppale ci biir euh, ñi nekk ci langue politique bi lu ko jiitu déggoon nañ fi ay jàppale ñu kilifa yi diine ji jàppale niti politique loolu kon tax na débat bi nekk nag débat bu xaw a fés ci jamono yi ba ci sax biñ demee ba ñaareelu alternance bi xam nga ne débat bu yaatu amoon na bi nga xamee ne yëkkati woon nañu ab laaj jëme ko ci ki faloon booba jëme ko ci niti diine yi lan mooy seen taxawaay ca mu waxoon ne ay citoyen ordinaire lañ loolu waxi baat yooyu xawoon naa indi ñi nit ñi posé. bee yeneen diine lu mel ne masiix ya xëy na ci bu ñu tënkee gis-gisam ci wàllu relation boobu mooy dafa war a séparé wu duñ mën a jël lislaam teg ko fii muqaabilil masixiya maanaam teg ko muy lu jàkkaarloog masixiya buñ ne masixiya kon da ne dañ séparé nga ne lislaam nga ne nañ boole loolu it day gàtt ba ëpp day nekk loo xam ne day simple ba ëpp lislaam buñ ko bëggee xool ci histoire am relation bi am ci diine ak politique fokk ñu xool ko ci ñaari anam anamu texte maanaam muy côté théorie maanaam li texte yi wax li alquran walla sunna wala ahadis yi jàngale xool ko ci histoire maanaam jaanib taarix yi kon jaanib nazari ak jaanib taarix yi maanaam naka la ko jullit yi dunde kon fokk ñu bàyyi xel ñaar yooyu maanaam xool gisiinu lislaam buñ mënee dellu ci ay mbindam ak jullit yi ñoom naka lañ dundee relation boobu diggante politique ak diine ndax l'islam moom ak jullit yi niñ ko dundee nekkul wenn anam woo xam ne noona rek la mel waaye ku ne xam na ne l'islam ak jullit yi ni ñu dundee diine ak ni ñu dundee relation boobu dafa amoon li ñuy wax dynamisme maanaam yorut benn melokaan bu ñu xoolee ci wàllu li lislaam jàngale côté janib nazari mooy wàllu théorie mën ngaa wax ne foofu mënuñoo séparer diggante lu ñu naan mbirum àdduna rekk la ak mbirum àllaaxira maanaam bëgg a ber politique ak diine ndax day mel ne lislaam moom dafa gis ne doomu aadama mission bi ko indi ci kaw suuf benn la mooy jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun wa ma umiru illa li yabudullaha muxlisina lahu diin mu mel ne dunduk àdduna nga xam ne mooy fexe ba àdduna bi jag buñ koy defit ngir mission bee mën a am moo war a tax maanaam jaamu yàlla moo nu fi indi waaye bu ñu bëggee développer adduna bi it ngir mën a jaamu yàlla moo war a tax ci gisuñu lislaam nga xam ne kon dëkk lekk bi ak naan bi ak dëkkiin wi ak coliin yépp ay condition la rek yoo xam ne ci jullit bi moom daf ko war a dafa war a nekk jumtukaay dafa war a nekk yoon dafa war a nekk wasiila dafa war a nekk moyen ngir li ko tax ñëw muy jaamu yàlla jaamu yàlla bu sell nga xam ne yooyu nekk loo xam ne dañ koy jàppe birum àdduna kese day mujj nekk ak jaamu yàlla ndax loo xam ne jaamu yàlla tax nga def ko day daal di mujj nekk ak jaamu yàlla foofu duñ mën a séparer ne lii mbirum àdduna rek la lii mbirum àllaaxira rek la ndax dañuy am na ci li ëpp ci borom xam-xami lislaam yi dañuy jàpp ne li nga xam ne moom la ñuy nattee ne mbir mi mbirum àdduna rekk la wala ñu ne mbirum àllaaxira la wala mbirum ñu ne spirituel la wala temporel la bu dee ci lislaam moom ci yéene moo koy déterminer maanaam yéene nit ki mooy soppi mbir def ko mbir moo xam ne mbirum àdduna kese la daray àllaaxira nekku ci wala mu def ko mbir moo xam ne mbirum àllaaxira la mbirum yàlla la donte sax ci kaw da nga naan li mbirum àdduna rek la ndax tey boo seetloo ci gisinu lislaam bari na loo xam ne mën nañ ne jaamu yàlla la nit ki bu koy def yàlla rek a tax waaye ci biir yi ci la muy yéene ci biir xolam mën naa tax loolee di mbirum àdduna kese bari na ku ku kuy joxe bari na kuy julli wala muy def jëf yoo xam ne mën naa jëfi jëfi àllaaxira la jëfi yàlla la waaye su fekkee ne àddunaa tax mu di ko def bu booba loola la muy la muy nekk ci kaw mbirum àllaaxira mbirum yàlla day mel ne mbirum àdduna rek lay doon nga gis loo xam ne mbirum àdduna lañ koy jàppe bu ko nit ki dee def te yéene ci jaamu yàlla day daal di nekk mbirum àllaaxira nga xam ne lu ñuy wax temporel ak spirituel ci lislaam moom la koy séparer ci yéene jaam bi lay doon ci xolub ka koy defal moo tax boroom xam-xam yooyu dañuy gis ne ki nga xam ne tey dafa yoroon nguur te la ko tax a jóg mooy doxal ak maandu ca def bi mu koy def da koy def ndax yàlla subhanahu wa taala moo digle ne wa iza xakamtum bayna annaasi an bila bil adli moo tax muy doxalu maandu di diisoo maanaam fexe ba li ñuy wax suura am te ba mu koy defit ngir dégg ndigalul suñu boroom a tax wa amruhum suura baynahum moo tax mu di ko def kooku la muy def doonte mën nañ koo jàppi mbirum politique waaye yéene joojee dana tax loola nekk mbirum nekkub jaamu yàlla ci moom kon nga xam ne ci gisinu lislaam ci njàngaleem lislaam nit lu ni mbirum add mbirum àdduna la walla mbirum allaaxira la mbirum diine rek mbirum yàlla la loola xol moo koy séparé yéene moo koy séparé kon loolu ci wàllu bu xoolee texte yi bu xoolee li lislaam jàngale waaye buñ ñu xoolee nag jullit yi ñoom euh, naka lañu dunde relation boobu ci taarixul islaam loola day daal nag meneen mbir ndax diggante niti diine yi ak niti nguur ci lislaam am na ay jaar-jaar yum jaar ba tax boroom xam-xami lislaam yi am ci ay taxawaay yu wuute bu ñu xoolee ci taarix bu njëkk ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku ne xam na ne foofa jamonoom mënuñoo séparer ne lii doxalin wi yonent bi doon doxal lii mbirum àdduna la walla lii mbirum àllaaxir la wala lii mbirum diine la lii mbirum politique la ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom la yàlla tegoon ci loxoom dundu jullit yi mu di ko saytu di leen jàngal liñ war a def moo xam luñ jàppe mbirum àdduna la wala loo xam ne luñ jàppe mbirum diine la ci jamonoom kon mënuñu woon a séparer ne lii mbirum àdduna képp la wala lii mbirum diine la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo boole woon lépp ci ci loxoom jamonoy xulafaa ur rashidun yi boobu it coow li am ci diggante politique ak diine amutoon ci ñu war koo séparer wala ñu war a jaxasoo walla ñu war a ànd wala ñu war a ñàkk ànd kon jamono yonent bi débat boobu amutoon jamonoy xulafaa urrashid al xulafaa urrashidin jamono yooyu muy sayidna abubakar sayidna omar sayidna osman ba ci mujjug sayidna ali radwanullahi alayhim booba daawuñu wax ndax ñoom ñoo boole woon di àtte lépp séparé wu woon mbirum diine ak mbirum politique waaye nag bi ñu demee ba ci atum ñeent fukk ak benn ci gàddaay gi tolloog ci bu dee ci bi ci ci ci ci bu dee ci milaadiye bi tolloog 662 ku ne xam na ne jamono jooju nag ci la dëgg-dëgg xilaaf ak lislaam tuxoo ci xulafa rashidine yi daanaka xaw wëlbatiku nekk ak nguur bi nga xamee ne dugg na ci loxol banu umayyat booba ñi nga xam ne ñoo nekkoon buuri jullit ñi daanaka ay buur nag lañ nekkoon bi maanal kalima am ay pale am ay garde di xaw a dunde ni buur yiñ jamonoon teel nekkoon Ruum ak Faris di dunde xaw a jege loola donte sax seeni atte ba tey ci lislaam lañ doon atte woo booba seeni référence diiney lislaam la woon waaye jamono jooju nga xam ne nag ci la euh, atteb lislaam tuxoo ci xulafaa u ñëw ci loxol bani umayyata gis nañ ne yoon wa xulafaa u rashidun jaaroon am ay buur yu ko tàmbalee wàcc ñu tàmbalee gis ak jàng léeg-léeg tàmbalee gis luy nuru dictature tàmbalee nuru loo xam ne daal wuute na ak lool njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam diggante boobee nag ci la am boroom xam-xam yoo xam ne moom dañ ne lii di nguur boroom xam-xam waru koo jege maanaam bu ñu boroom xam-xam mooy ñu ñuy tudde nitu diine léegi kon loola foofa la tàmbale waaye kenn waxutoon boroom xam-xam warut a jege Sidna Omar wala warut a jege Sidna Abubakar wala warut a jege waaye jamono yi demee ba ci Banu Umayya daf fi lañ tàmbali nag waxi ne boroom xam-xam dafa war a sori nitu diine dafa war a sori buur daanaka mën nañ ne foofu la tàmbalee fese. ne boroom xam-xam comme dafa war a yam ci di jàngale di dund diineem di yar nit ñi di leen xamal yàlla waaye lay di àtte nag moom ñu bàyyee buur yi génn ci seen loxo seppi ko ci foofu nga lañ daal di gis ñaari taxawaay am taxawaay ñoo xam ne dañ ne moom loolu bu ngeen di xoolee sax maanaam discours boobu te mooy culture boobu ne boroom xam-xam dafa war a sori bari na ci ay xadis yu ñuy dégg ak i asaar lu ñuy nekk li ci salafu saalih lu ñu nekk ci taabiin yi ñoo xam ne dañoo wax ne boroom xam-xam dafa war a sori nguur ba ci sax suñu bindi mag ñi gis nañ ko ci boo dem ba ci mbindoom sëñ Mouhamadou Lamine Diop ba muy nettali diggante la Joor ak sëñ bi am na yu mu fa wax ca yooyee di nettali ci ci ci ci ci ci mag ñi jàlloon foofa dana am xadiis yu ñu fay faral di nettali am na xadis yuntu bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne day wax ne man sakanal baadiyata jafa wa man itabaa sayda gafala wa man ata sultaana uftutina wax yu mel noonu xadis yu mel noonu mooy wane ne nit boroom xam-xam dafa war a sori nitu nguur foofu la commencé fés gën a am na beneen xadis bu ñuy nettali ne yakunu aleykum umara taarifuuna minkum wa tunkiruuna fa man ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima walakin man radiya wa taabaa fa abadahu llah loolu yépp mooy ñi ngi indi nag ay wax yunt bi yoo xam ne day soriloo boroom xam-xam muy nitu diine di ko soriloo nguur ñu ñu ñu ñu ñu ciy wax ñu bare bare ci ay Sufyaanu Sawri radiyallahu anhu ak ñeneen ci ñoo xam ne dañoo teengaloon lool sax ci nitu diine di jege boroom nguur Sufyaanu Sawri moom yi nettali ne moo doon wax ne boo gisee nitu diine waaye booba xaari buñ ko waxee rek mooy boroom xam-xamu diine muy dem ci nguur xamal ne ab liste la maanaam ñu jégal ma ci baat bi ab sàcc la nee na soo ko gisee muy dem ci boroom alal yi di wéeru ci ñoom xamal ne ab ngistalkat la mu ne nag moytu la waru ndax waru mooy ibliis moo naan la waaw demal ci buur ndax jege buur mooy tax nga mën a xettali ku ñu tooñ moo tax nga mën a dimbale ñi néew doole yi ndax boo jegewul nee na loolu seytaane koy naxe nitu diine mu ne loolu lenn ci boroom xam-xam yi nit yi jàngalekat yi loolu lañ wax yooyu lañuy jël def ko lay def ko prétexte ngir gën a mën a jege nguur loolu ay kuréel ci boroom xam-xam yi waaye am na ci ci wet gi ay boroomi xam-xam yi diine yoo xam ne dañ ne déedéet nituk diine dafa war a jege. nitu nguur ndax moo ko war a mën a jubbanti moo ko war a mën a laabiire moo ko war a mën a teg ci yoon moo ko war a mën a wax loo xam ne euh, bu ko defee euh, nit ñi mucc la muy def jub tege ci diine am na ci boroom xam-xam yu ñu xam yoo xam ne yoroon nañ ay poste nome woon nañ leen ay booba wazir wala xaadi xudaat wala leneen loo xam ñu ànd ak buur nekk buur nekk ci wetam di ko jàppale ku mel ne imaam Xazaali am na wax ju siiw ci moom joo xam ne moom lañu koy askanal mu doon wax ne inna dunya mazraatul axirati wala yatimu diin illa bi dunya wal mulk wa diin taw amaani fa diinu aslun wa sultaanu xaarisun wa ma la asla lahu fa mahdumun wa ma xaarisa lahu fa baaiun kon mooy wax ne kon diine ak nguur moom waruñoo mën a teqali ko ñoo war a ànd ndax diine du mat ci lu may nguur maanaam mbirum àdduna mu ne diine nguur dafa mel ne ñaari seex diine nag mooy cosaan li waaye nguur moo koy sàmm mu ne nag lu amul cosaan du taxaw day màbbu waaye loo xam ne amul lu ko sàmm day sàmm kon loolu day wane rek taxawaayu boroom xam-xam loolu nag buñ ko dee seetlu taxaw ñaari taxawaayu yépp bañ koy waxit buur yooye buur jullit lañ woon donte doon nañ jeng sax waaye ci lislaam lañ doon àttewoo waaye bu ñëwee nag moo moo tax même teg contexte booba ak wax jooja maanaam bañ koy wax bokkut ak contexte bi ñuy dund bu ñëwee ba ci histoire bi gën a jege bi gën a yees mooy biñ demee ba nga xam ni nag réew yi jullit yu ci bari mën nañ ne tubaab bi nott na leen coloniser leen ba àgg ci sax xilaafa gi nga xam ne moo doon jëmmal lislaam di atewoo lislaam ci ca mujjoon ca Turquie ca mooy Osmane yoon yi yoroon ko dem nañ ba sax xilaafa boobu ñu ne amatut loola siiw na lool xam nañ ko ci histoire Kamal Atatürk bi mu déclaré ci ci Turquie wane ne islam maanaam xilaafa amatu booba ca lañ soppi ko daanaka buuri nguuri jullit yi li ci ëpp boo xoolee seeni loi ya ñuy àttewoo donte danañu wax ne sariya sariyatul islam mooy seen référence waaye da ngay gis ne lu ci bari ña ko tibbe ca nañuy àttee ña ngi tibbe ca réew ya nga xam ne ñoo leen colonisé woon te mooy réew yi tubaab bi mooy oxident nga xam ne kon bu boobu ci la bi lislaam néewee doole foofu nag débat bi jógaat na ci diggante relation bi am ci diggante diine ak ak politique kon wuute nag bu njëkk ba ñu bàyyi ko xel ñaari taxawaay yi boroom xam-xam yi war nañoo jege nguur ak wareesu koo jege boobu waxuñu woon waxee àttewoo lislaam booba kay ma maandoog ñàkk a maandu lañ doon posé waaye attewul islam boo ko woon ndax buur yooya buur yi ay xulafaa lañ ay uma umaraa ul muminin lañ woon donte sax loolu lañ la tudd seen bopp nga xam ne ci sharia lañ doon lañ doon wax ne moom la ñu woo bi ñëwee nag ba ci ta fi taarixil xadis mooy histoire bi ñu gën a jege mooy histoire bi nga xam ne xilaaf ak lislaam amatut ca réew yi di attewoo ci politique boo xam ne lu ci bare bari mën nga ñu sax politique euh, maanaam ci laïcité la tegu maanaam mooy politique boo xam ne dañuy séparer diine ak politique ca not ci réew jullit yu bari ca donne ko ci colonialisme foofu nag débat ñëwaat na ndax mu am ñetti taxawaay ci diggante relation bi war a am ci diine politique ci contexte boobu taxawaay bu njëkk bi mooy ba doon rek boroom xam-xam njëkk ne ne woon nitu boroom nitu diine moom wërta jege politique loola moom am na ñu continuer am taxawaay boobu ba tey nga xam ne ñoom dañoo wax ne war a jaxasoo diggante niti diine ak politique moom dafa war a dafa wërta am ndax politique yàqu jikko lay indi ak bëgg xëccoo àdduna ak yu baree bari yu ci nekk yuñ xam ci politique bi bi nga xam ne moo moo moo xew léegi kon loolu am na position boo xam ne ba léegi ñoom jàpp nañ ne diine ak politique maanaam nitu diine wërta jege nitu politique donte waxuñu sax ne war nañoo attewoo lislaam wala déet waaye moom jege buur rek la am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne nitu diine waru koo def mu am nag ñoo xam ne dañ ne sax waxuma la boroom xam-xam di jege di tug nguur waaye jëmmi politique ak diine dañoo jotewu dara politique ak diine am nañu ne dañoo jotewul dara ñooñu am na ci sax ay jullit ñoo xam ne ñi ngi koy jéem a bind di ko défendre waaye ku ne xam ne ñooñu dañoo jeexitalu ci laïcité bi nga xam ne moom lañ doon ne ci tubaab bindikat yu siiw ñooñu boo demee seeni cëslaay dañuy bëgg a dellu sax ci lislaam bëgg a war a jëmmi lislaam sax diiney laïcité la am na ñu koy défendre fi ne nii di sukkandiku ci yu mel ni xadis yi bu mel ne li yonent bi li naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ko ne antum a'lamu bi shu'uni dunyaakum ne kon bi su ca loola fu ko yonent bi doon waxee contexte bu ñu xam la ah waaye ñoo mboolu dañ koy jël ne al ibratu bi umumi al lafzi la bi xususi sabab ne kon mbirum dun àdduna moom politique mbirum dunyaa yàlla kon eh, ñi ko séq maanaam ñoo koy war a doxal waaye nitu diine mën na caa bañ a xam dara ca leen lu nekk ña ko xam ñoo ko war a doxal loolu am na ñu am position boobu nekkoon diine ak politique daanaka ñooñu mooy ñiy dëgëral ñiy dëgëral laïcité ne dañ koo war a dañoo war a séparer ñaar yooyu waru ñoo jotee dara mu am ñetteelu taxawaay bi mooy bi ne nag diine moom dafa war a jaxasoo ak politique dafa war a nekk sax maanaam politique sax dafa bokk ci dëgg-dëgg diine fii nag fokk ñu ñu ñu ñu séparer tuuti ndax bu ñuy wax politique waxuñu politique ni ko l'islam définir mais politique bii ñuy dund la ñuy wax politique bi ndax baatu politique ni ñu wax ne ni ko la l'islam gisee loolu moom nitu diine yépp moom la ñuy def maanaam mooy saytu nit ñi yéwénal seeni mbir di leen toppatoo maanaam bu ñu jëloon borom daaru tey ni mu bi mu sancee fii ak ni mu sancee dëkk yi ko wër ak ni mu doon saytoo njaboot gi loolu mën nañ ne dëgg-dëgg siyaasa la waaye siyaasa boobu yaakaar na ne kenn débat kenn amul débat ku ñu naan nag ab sëriñu diine war na ko def loolu sax moom la war a def far maanaam mooy njaboot gi nga yilif nga jàppale leen ba seen dundu jag tey jag ëllëg baat waxuñu boobu maana siyaasa boobu waaye ñi ngi wax politique bii mooy nii ñuy yore nguur teg ko ci maanaam politique publique lañuy moo ñuy tax ñu wax wala am ñeneen ñi di ko di ko di ko di ko waxee politique maché machiavélique maanaam daal nooy def ba àgg ci nguur ak nooy def ba tëye nguur wax nañ sax suñu noonu la firée woon politique nee daal mooy nu ngay def ba àgg ci nguur gi ak nooy def ba tëye nguur gi politique boobu la ñuy wax boobu la wax ne am na ñu ne diine nitug diine dañoo war a fexe ba àgg ci nguur gi yor yor ko loolu am na position loolu bu ñu xoolee ci bi demee ba nguurug lislaam jóge fi ñi ñu doon tudde al muslihoon al islaahiyoon ñu leen koy tudde mooy réformiste yi ñu mel ne Jamaluddin Afghani Mohammad Abdou Mohammad Rachid Rida ak ñu mel noonu ñoom dañoo wax ne fi alamul islaam toll mooy monde islamique bi ci deltu ginnaaw ba seeni noon not leen mooy dañoo àtte woowut l'islam kon politique biñ politique l'islam biñ bàyyi lislaam génn gi ñu ko génn ci politique topp tubaab yi moo ñu àggale foofu kon li ñuy gën a jiital ci li ñuy war a réformer mooy ñu delluwaat ci lislaam jël ko di ko àttewoo kon ñooñu moom dañoo wax ne diine dafa nekk ci biir maanaam politique dafa nekk ci xolu ci xolu diine loolu buñ ko seetoo ñi ci gën a fés ci àdduna bi léegi mooy xarakatu ixwaan al muslimin ñu dégg leen li ñuy wax les les frères musulmans ku mel ne kenn ci seen yi gën a fés ci ñoom ci seeni i bindikat yi ku mel na ne Yusuf Qaradawi boo demee ci téere boobu nga xam ne mooy al fatawa al mu'asira am na ca lu muy bind ci politique am na fu muy waxee ne euh, maanaam al islam laa yakunu illa siyaasiyan moom nee na moom <laughs> laa yakunu illa siyaasiyan ndax ñaar nee na daal moom buñ bu dul maanaam l'islam mënta am sans politique moom loolu la loolu la jàpp ndax nee ñaari mbir ndax l'islam mbir yu bare bari da caa am taxawaay mooy wàllu jàngale wàllu tashriya wàllu maal nu ñuy saytoo alal nu ñuy saytoo li lépp lu nekk lam ca jàngale buñ politique duñ ko mën a duñ ko mën a jëf jëfe ce nee loolu dañ ko war a jëfe kon dañoo war a politique loolu euh, ixwaan muslimin bokk na ci seen théorie moo tax gis nga ñoom dañuy bokk ci ci politique beneen mbir bi mooy al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dafa war a bokk ci shaxsiyatul muslim jullit loola nit jullit mënu koo ñàkk a def te loolu mënoo koo def te politique ko ndax munkar am na ca attekaay ca ca parlement ba am na ca euh, tribunal tribunaux ya am na fu nekk kon yow boo fa waxul boo waxul ca loola kon munkar yay am foofa doo ca wax kon day mel ne ñoom ci Ikhwanul Muslimin dañoo gis ne moom boo waxul boo duggul ci biirum politique bi moom mënoo def amru bil ma'ruf ko nahyi anil munkar moom kon ñaari sabab yooyu bokk na ci yim indi ak yeneen lay yu bare bari yoo xam ne loola dañ koy junj rek mais ñoom seen position mooy li moo tax ñoom al islaamu siyaasi kon ñi nga xam ne dañoo wax ne politique mënta ñàkk maanaam l'islam mënta ñàkk atte ixwaanu muslimiin ci la waaye am na beneen tayaat ñoo xam ne ñoom ñoo gëm ne war nañoo mën a bokk ci maanaam processus démocratique bi maanaam créer parti jongante ba àgg ci ngóor gi ñoom jàpp nañ ne foofu la ñu war a jaar mais am nañ al jihaadiyuun yi moom ñoom dañoo wax ne dañoo war a jihaad ba taxawalaat xalif xilaaf ak islam mais ñaari ñoom ñëpp seen finalité benn la mooy nañu attewoo l'islam ñii nag dañ dañ dana jamono dox na te l'islam nangu na démocratie kon nañ jaar bokk ci démocratie bi ba mën a euh, àgg ci nguur gi am ñu ne nag déedéet nañu jihaad ba jële fi nguur yi fi nekk taxawal nguurug lislaam xarakaat jihaadiya yu bari ci foofu foofu foofu foofu lañu foofu lañu ñu teg seen tànk ne xilaafa gi lañ war a delloosi euh, loolu nag su fekkee ne ci mooy mooy mooy mooy taxawaay bi am ci lislaam bi shakalina am bu ñëwee ci euh, Sénégal dañuy gis ne moom it dañ fiy fekk politique bi nga xam ne mooy politique bi ñu doon ci tubaab bi mooy politique machiavé machiavélique maanaam dëgg-dëgg politique boo xam ne daanaka na ko tubaab yee doxale créer ay parti parti bu nekk di xëccu ngir jot ci réew mi boo jotee ci réew mi di def say pexe ngir toog ca nguur ga loola loola mooy politique bi nga xam ne moo am ci ci ci ci ci ci Sénégal foofu nag Sénégal moom yan gisiin lañ am muy niti diine yi ci wàllu ban taxawaay moo war a am maanaam ci diggante nguur ak diine foofu it damay wax ne am na ci loo xam ne kenn wuutewu ci bu ñuy wax duñu wax ci li ñu liñ wuutewut liñ wuutewut bokk na ci mooy euh, ñëpp nangu nañ mooy nitub diine ñëpp nangu nañ ne kenn wërta jël baatub diine di ko politique ngir sa njariñul bopp maanaam li si makaasim maddi kooku bokkul ci point yi nga xam ne moom la ñuy débat ndax léeg ñiy wax ci politique kii day wax fee kay wax fee fokkute li ñuy wax bokkul maanaam ñiy ŋàññi ne nitub diine jublu ci wërta jariñoo kàddug nit ñi ak ñi koy déggal ngir njariñul boppam loola moom nitug diine loolu nitug diine yi loolu lañ gëm waaye mën naa am ñeneen dañuy jàpp ne nitug diine bu politique rek loolaa tax waaye loolu moom jàpp naa ne bokkut ci ci li ñuy débattre maanaam mooy loolu point la boo xam ne jàpp naa ne kenn wutewu ci mooy waru kenn nitug diine wërta exploiter ay kàddu ngir njariñul boppam ci politique waaw beneen bi mooy kenn wute wut nitu diine war naa duggal loxoom ci politique ngir bu ngir man nekk comme régulateur loolu moom it même ñi ko ñi nekk layig sax xam na nitu diine war naa bu jaxasoo amee war naa mën a ñëw indikaat doom ba jàmmu am maanaam war naa intervenir ci wàllu politique bu politiciens yi mënta ànd jaxasoo maanaam nekk régulateur wala nekk koy musle kooku it yaakaar naa nag kenn waxul ne nitug diine war naa maandu ci politique ci wàllu googu loolu moom ñaari point la yoo xam ne ñëpp mànkoo nañ ci moo tax li ñuy li ñuy wax loolu bokku ci kon kay li ñuy wax mooy ndax nitug diine war naa jóg ngir jonjoo pouvoir bi ci turu diine maanaam wala mu am parti diine ngir politique loolu kon moom mooy li ñuy wute li ñuy wute ndax maanaam politique partisane bii am ndax nitug diine war na cee dugg waaw loolu loolu débat la boo xam ne ndax war loola bu ñu ko waxee mooy bu ca duggee it dana ca dugal valeur yu diine maanaam mooy gisin bi mu am ci diine war na koo dugal loolu débat la débat boobu nag gis nañ ci ñetti taxawaay moom it mooy laïc yi moom dañoo bañ ne mbirum politique mbirum àdduna la mbirum diine mbirum personnel la kenn waru koo jaxas loolu mooy nit yi lay lay gi moom loolu la ñuy loolu war a fax da état ñépp a ko bokk diine kenn ku nekk sa diine la loolu ñoom loolu mooy seen position bëgg a wax ne mbirum euh, politique waruñ ci dugal diine bu ñëwee ci lislaam it mouvement islamique yi ma tuddoon xarakaatu islamique yi fi nekk ñoom it position ba ixwaanu muslimin am ñi fi nekk ju bari am nañ ko jàpp ne buñ xam nañ leen jàpp ne dañoo war a bokk ci ay parti bokk ci ay coalition coalition di jéem a dem ci élection ba ñu ngi koy def donte amuñu parti boo xam ne ndax institut constitution Sénégal mayewul nga créer parti ci diine waaye seen mouvement yooyu dañuy politique di am di dugg ci ay parti di ca bokk ndax jàpp nañ ne war nañ ci municipalité gi yëpp ñu ngi ciy bokk di am ay membre di am ay conseillers ndax jàpp nañ ne kàddu diine war nañ koo àggale foofu ñooñu kon dañoo jàpp ne war nañoo politique. mu am ñett teel bi nag mooy daanaka li gën a not ci fay yi maanaam turuqu suufiyya yi ñoom seen position ci wàllu politique li ci gën a not laay wax de mooy ñoom dañuy tarkiis dañuy dañuy daan daal maanaam mooy dañuy. nitug diine dafa war a jëm ci defar roo yi maanaam la waroon yitteem mooy defar roo yi nit yi yar nit ñi bañ a jéem a jonjoo mbirum nguur bañ koo jéem a jonjoo mën nañ ne li gën a not donte nag tariixa yi am na ay kàddu yuy jóg am na ñu bokk ci seen njaboot sax yoo xam ne ñu ngi politique waaye buñ xoolee lii li nga xam ne mooy al mawqif al am mën nañ ne mooy mooy loolu waaye nag foofu li ma waxoon ci tàmbali bi rek ne bu may wax ci mu tasawuf tasawuf turuxu suuf yooyu jubluwuma wax bi shakkali na am waaye damay damay bëgg jël lu ñu mën a teg loxo mu yoonu murid bi nga xam ne ci lañ moo ñu gën a jege ci lañ bokk relation diggam ak diine loolu it lu ay ay tomb la yoo xam ne ñu bari duñ ci faral di bëgg waxtaan duñ ko faral di kii ndax it euh, di léeg-léeg déggin wi moo dul yomb ci ñu koy dégg déggin moo dul yomb te dañuy wolof day faral di wax wax neexut dégg neex li ngay wax yow lu mu jub jub mais ka koy dégg bu amee nopp yu mu ko déggee mooy mooy jafeel léeg-léeg wax ci waaye nag am na ay borom xam-xam yu ci tàmbalee bind am na suñuy mbokk yoo xam ne def nañ ci ay gëstu yu mel ne yu am solo ku mel ne euh, suñ mbokk Abo Kebe am na benn maqaal bu mu ci def al muridiya wa siyaasa la ko tuddee yooyu kon am nañu ci tàmbalee gëstu jéem a xool relation bi am ci diggante yoonu murid ak nguur ba mu sosoo ba léegi loolu it mën nañ cee seppi juróomi étape juróomi étape étape bu njëkk bi ci ñi ci bind niñ koy niñ koy jàngate mooy étape bu njëkk bi mooy jamono yi nga xam ne buuri ceddo ñoo fi nekk booba sëñ bi mi ngi fi booba relation diggante yoonu murit ak nguur ñoom dañuy jàppe ne relation maanaam bañ a jaxasoo la maanaam xatiya ndax Sëriñ Tuubaa moom jaxasoo ak nguur ca tàmbali ba rek ca xaaloolu yarkan rek la feeñaloon ne moom du jaxasoo ak nguur xaaloolu yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaïsa tuxnii kulla maahini fa qultu bi rabbi waktafaytu bii wala suraadiya xayral ilmi wa diini mel na ne loola it position la woon boo xam ne nguur yi ceddo ya fi nekkoon daanaka mën nañ ne yoon murid dafa ci ci loolu la judd ci juddoog ñàkk a nguur yooyu ba tax am na ay bayit yu sëñ bi wax yoo xam ne day mel ne day fedd li maanaam ñàkk a jaxasoo bu buur yi ngir looy amee ci ñoom wala post boo cay am wala daraja joo cay am wala ndombal tànk loo cay am ndax am na fu muy waxee ne zahadani xidmatuhul mardiya an xidmatil muluki lil hadiya maanaam liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa moo ma dëddloo ci walif may dem ci ay buur di leen liggéeyal ngir lu ma ay may yu may amee ci ñoom am na ñuy wax ne sax euh, am na fu muy wax defe naa ne ci jawharun nafis fo ak du ci tasawudu subaan sax war na faa am koo xam ne day day moytuloo jaxasoog buur yi ndax ku jaxasoog ñoom bokk ci seen tedd nga ëllëg yowmal xiyaam mën naa am da nga bokk bu ñu leen di toraxal wala yaasu billah nga bokk ca wa man yusharikuhum huna fi izzihim yakun sharikahum gadan fi zullihim wajtanibu xultata haulaai li annaha min aqbahil asiyaay kon dafa mel ne yoonu murid bu ci juddoom moom mooy bañ a jaxasoo ak nguur moo nekkoon étape première étape bu njëkk bi waaye booba mooy nguur kedd bi nga xamee ne étape boobu mooy bi ci topp mooy diggante yoonu murid ak maanaam buuri tubaab yi maanaam muy colonia maanaam colonialiste yi foofu it état bu mën nañu wax muwaajaha la maay confrontation ndax confrontation bi du caaginu yoonu murid sëriñ bi maanaam toujours dama koy ni ma ko gisee man mooy nekkul ne dafa jóg ñu wax dañuy wax résistance su sëñ Touba man nekkul dafa jóg ngir di résister maanaam mu waaye man dama jàpp dafa amoon lu ko taxoon a jóg lu da tabax moom dafa jógoon di liggéey am lu mu bëgg ci xeet bi fu mu leen jëmale tubaab bi jóg am lu mu bëgg ñaar yooyu nag am ak jàmmaarloo maanaam tubaab bi li mu bëggoon dafa ñëw fekk li maanaam li sëriñ bi bëgg moom intéressé wut maanaam arrangé wut li tubaab bi bëgg maanaam ñu bi da ñëwutoon ngir di mu xaama waaye moom dafa doon ñëw ngir tabax du doon ñëw ngir defar du doon ñëw ngir am fu mu jëmee askan wi ak lu mu doon def ci ñoom la mu doon def ci ñoom nag moom méngoowutoon ak li tubaab bi bëggoon def ci ndax tubaab bi dafa mënoon ñëw bëgg leen a soppi def leen ay tubaab sëriñ tubaab moom bëgg leen def ay jullit yu wóor yu gëm yàlla yoo xam ne yàlla rek la ñuy nangu ak kilifteefam loolu nag ku ne xam ne ñaari mashru' la yoo xam ne fokk ñu am jàmmaarloo moo taxoon li sëñ bi bëgg ak tubaab yi mënuñu woon a am maanaam ànd moo tax sax tubaab yi bañ koy génne dañuy wax nañ ko yóbbu foo xam ne la muy woote du fa tasaaroo bañ koy boo xam ca ca ca ca rapport ba loolu la lañ ca bindoon maanaam ne ñu ko yóbbu foo xam ne fu mel ne Gabon xam ne la muy woote du fa du fa ta du fa mën a tasaaroo kon moom la leen la leen la leen la mooy la sëñ Tuubaa doon jàngale di ko def ci nit ñi. loola loola leeral nañ ko ci ay barab yu baree bari waaye foofu nga gis sëñ moom dëgg-dëgg xatiyaal ba tey moom dafa wax ci mbindam yu baree bari mi ngi mooy jaxasoo jaxasoog tubaab yooyu wala jeng jëm ci ñoom boo demee ci ay téere yaa jumlatan jeeg sal birru ak ilhamu salaam yooyu yëpp danga nga cay fekk mu cay wax waxin yoo xam ne dëgg-dëgg da xam ne moom diggante diggante jaxasoo dëgg-dëgg wër wërta mën a am bi ginnaaw sëñ bi muy troisième étape mën nañoo gis ne wala ba ci mujjug sëñ bi ci njaareem nga xam ne booba sëñ bi moom daanaka lépp lu ñuy mbirum àdduna lu maanaam loo xam ne dafa dafa dafa concerné murid yi am na ay kilifa yoo xam ne ñoom mën nañoo wax ah, ñoo nekkoon ahlul xàll wala aqd ñoom ñoo ca daan waxtaan eh, ba jël ca lañuy ñuy dogal eh, ci ci ci ci mujj bi fi sëñ bi jógee ci. jamono yi Cheikh Mouhamadou Moustapha mën nañu wax ne foofu musaalama am na diggante yoonu murid ak ak pouvoir loola it mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu dafa amoon lu ko fi sëriñ bi bàyyil muy liggéey bu rëy boo xam ne bu moo nekkoon yitteem lu ko ci boobu tubaab bi ñoo fi nekk coloniser réew mi fokk moom la ko taxoon a jóg la ko koy may mooy am fokk am na relation boo xam ne munu ko woon a ñàkk ak autorité coloniale yi pour li mu bëggoon mën a am tubaab yi kon man nga gis nañ ne rapport bi ak relation diggante nguur ak yoonu murit am na tuuti ak soppiku ci jamono jooju te loolu it mën naa ne ci jamono yu mujj sëñ bi ci jaareem donte sëñ bi moom bokkut ci fa mu nekkoon moom lii ba mu jaaroon mus koo wàcc moom ba ñu ñibbisee Tuubaa moom moom addu nit ñi tubaab yi ñooy dem sori ko moom yàgg ñu ñëwaat. ba mu yàgg ñu soriwaat ko ñëwaat moom mu mel ne mu jàll ci benn ligne boo xam ne mosu ko wàcc moom ca xaalu yarkan ji ba mu ñibbisee Tuubaa mos sa wàcc ligne boobu léeg-léeg nag seen xel moo ci ñaaw ci ñoom ñu ñu ñu am taxawaay bu ñu am ci moom yàgg seen xel dalaat ñu soppikuwaat ñoom tubaab bi ñu bari jàpp ne sëñ bi dafa mujj soppiku njaareem loolu ñàkk xam dëgg-dëgg sëñ bi la woon waaye sëñ bi mos sa soppi tubaab bi ñoo soppi ñoo dem ba xam ne kii ñoom lañ yaakaaroon ci moom amatut ñu soppi seen taxawaay waaye ginnaaw sëñ bi gis nañ relation bi am ak jege ngir maanaam macheron yi nga xam ne amoon nañ ko mashron yooyu muy euh, liggéey yi fi sëriñ bi bàyyi ñu man koo am ñi fi ñi fi wuutu sëñ bi amoon nañ booba ak relation ak tubaab yi boo xam ne mën nañ ko jàpp musaalama ngir xitmaal masaalix yi nga xam ne ak mashaarix yi nga xam ne moom la yoon wi am étape boobu am na étape sax yiit ak boo xam ne mën nañ jàpp ta'yid ak mu'arada maanaam mooy opposition ak ak ak ak jàppale muy jamono Cheikh Mamadou Fadil nga xam ne moom it la ko yitteeloon mooy jumaa ji àgg ba muy jàppale singoor yi jumaa li ko yitteeloon rek mooy njariñu yoonu murit moo ko taxaloon waaye lenn loo xam ne moom njariñul boppam la amu ci woon mooy li ma doon wax léegi rek am na sax discours boo xam ne indi na xadiisu inna allah la yuayidu hada diin bi rajulil fajir xaw ma am na bàyyi ñu bàyyi xel am na ñu ko bàyyi xelam de am na ba xitaabam boo xam ne ba muy waxtaan ci diggam ak Senghor indaale indaale na wax jooju ñu bari nag defuñ ci <laughs> defuñ ci ndànk ñu bari dalee leen a maanaam du ma man déglu naa ko ci sama nopp ci bandam yooyu wax xam ne na wax jooju inna allah la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulil fajir lool <laughs> nga xam ne kon moom amoon na gisin bu leer ci relation bi mu amoon ak ak ak ak ak ak mu mel ne euh, gis nañ ci ci mujjug si moom opposition boo xam ne amoon na ci taxawaayu Cheikh Abdou Lahad mën nañ ne cinquième étape bi nag mooy ba bi bi bi bi nga xam ne jàpp naa ne ba léegi ci lañ nekk mooy étape bu alxiyaat al ijaabi mooy li ñu wax neutraliser bi nga xam ne Cheikh Abdou Khadir la tàmbalee maanaam Cheikh Abdou Khadir gis nañ ne moom ci ay wax yi ni ñu ni ñu bari lu ñu daan dégg mooy mudaaraante ci loo xam du yàq suñ diine maanaam mu mën ñu ñuy mu daaraanteeg ñoom ci loo xam du yàq suñu diine loolu daanaka mën nga ne tàmbali na neutralité maanaam bañ a bu fees xëy na nag am koo xam ne yaakaar nga ne moo gën ci réew mi nga am noo ko jàppale xëy na loolu mën naa am waaye ñaanal ak am daal waaye jël position bu leer ànd ak ñenn ñi nekk ci langue politique bi mën nañ ne jamono Sëñ Abdou Khadre ba suñ jamono tey jii loolu moom amul jamono si Saliou xiyaat la defoon neutralité sama euh, Lamine Baara ba ci sëñ Sidi ba rek dégguñu benn déclaration bu jóge ci moom ci ay mbirum politique mu am kum faral bàyyi keneen kon dafa mel ne yoonu murit kon ci juróomi étape yooyu jaar na ci ci seen relation ak ak ak nguur léegi nag loolu ñu gis ne kon euh, xëy na ñu gën a gaawal <laughs> waaw ñu gis ne kon euh, biir Sénégal sulta ruuxiya bu am doole dafay nekk mooy euh, diine mu assasa diiniya maanaam institution religieuse mooy ñoo xam ne dañoo ŋànk diine ji mu am ñu ŋànk politique bi nekk mu doon loo xam ne day mel ne léeg-léeg ñu ànd léeg-léeg jàppale am léeg-léeg ñàkk jàppale am mu doon loo xam ne nag euh, lu mat a bàyyi xel ndax euh, siya siyaasa Sénégal ba nëgë ni dañuy bàyyi jox cër maanaam nguur gi day jox cër diine ji mel ne diine ji it ndax yoonu murid diir boobu yépp teewul mu nekk li ñuy wax contre pouvoir maanaam même bu ñuy jàppale nit ba mu falu it teewul nga nekk am taxawaay boo xam ne saa bu ñu tooñee nit ñi nga taxaw saa bu nit ñi nekkee ci jafe-jafe nga taxaw gis nañ ko Cheikh Abdou Lahad ñoo si Mouhamadou Fadl maanaam ba ci jamono gis saa maanaam yoonu murid dafa nekk dafa nekk li ñuy wax maanaam contre pouvoir nga xam ne ku ñuy jàppalee du tee am distance ak nguur gi ba duñ ci dugg ngir jot ci nguur gi mosuñoo gis yoonu murid maanaam yittewoo jéem a jot ci nguur gi loolu loolu ci li ñu xam ci histoire gisu gisaguñ ko waaye nag euh, kon situation bu mel noonu nga xam ne nguur dafay nekk. di doxal nit diine nekk fi di saytu mbirum diine situation bi laaj na ñu ñu ñu ñu jàngat ko xool perspective ndax lan moo war a mën a la équilibre bi Sénégal am waxuma la waxuma ma ba léegi li ma doon wax ci ci njëlbeen gi ma bàyyi la ko xel defaguma ay jugement de valeur lii lañ war a def wala de maanaam ndax nit yi diine dañoo war a créer parti politique dugg ci politique bi loolu doo jëfuma ko muy sama thème waxtaan. waaye dama bëgg ñu jàngat maanaam li fi nekk nii maanaam moo tax mu tudd xiraa fil waaqi Sénégal yi maanaam ñu jàngat réalité bi fi nekk jàngat bi mooy li fi nekk nii lan moo mën a tax équilibre bi am doon loo xam ne day amal njariñ réew mi amal njariñ askan wi am doon loo xam ne day jur jàmm jur yokkute ci réew mi man jàpp naa ne am na juróomi mbir yoo xam ne fokk ñu bàyyi ko xel buñ bëggee équilibre boobu ci diggante diine ak relation bi diggante bi Sénégal bi am ci Sénégal de diggante diine ak nguur relation bi ci am ci Sénégal ngir mu doon lu am njariñ loo xam ne day jur jàmm fokk am na yoo xam ne ñu bàyyi ko xel juróomi mbir moo tax moom moo tax ma man tudde surootu taayus laa ko tudde ba ca njëkk mooy li ixtiraamul mabadi maanaam mooy fokk ñu respecter ay principe li ma jub ci loolu mooy politiciens yi ci boppam fokk ñu am nazaha maanaam ñu sellal ni ñuy doxalee li nga xam ne ñépp ñoo ko bokk ndax nit ñi dañuy njabootug niti diine yi seeni eh, maanaam seeni intérêt la niti diine yi di sàmm kon fokk politiciens yi bàyyi xel intérêt yi nit nit ñi doxalin politique bu rafet boo xam ne day liggéeyal intérêt citoyens yi ci seen wàllu diine ak seen wàllu àdduna loolu bu bu ko politiciens yi defee nga xam ne seen politique ngir njariñul réew mi moo war a tax waaye waruñu koo def ngir seen njariñul bopp loolu loolu fokk ñu ñu ñu ñu wayee ci bu ko defee nit diine yi seen warugar wa nga xam ne mooy yar nit ñi yee leen jàngal leen nekk exemple ci ñoom ñu fexe ba sàmm loolu kon ngir seenu ànd seenu taayus mën a am mooy nokk lu nekk jàmm nekk yiw mooy politique yi dañuy fexe ba li ñuy doxal ci politique ñu sàmm ci rek mbirum intérêt nit ñi ci seen intérêt yi àdduna ak seen intérêt diine niti diine yi lay seen warugar ci joxe exemple ci ak njub ci jàngal nit ñi ci yar leen nekk ay royukaay ci ñoom ñu nekk ca loolu maanaam kenn ku nekk lay sa mission nga wormaal ko bañ a exploiter politique ngir say bëgg-bëgg bopp ngir loo xam ne njariñ la luy dellu lu ñuy wax intérêt personnel ñaareelu mbir mi munta ñàkk mooy statut diine mu assasa diine yi ci Séné ci ci ci ci euh, Sénégal fokk mu ñu ñu wutal ko statut loolu moom dañ koy laal di bàyyi rek waaye fi mu ne mu assasa diine muy tariixa waaye kilifa diine amul statut ci texte si Sénégal maanaam dañuy moslaa rek waaye suñu dustuur mooy suñu constitution xamul sëriñ xamul jàkk suñu constitution xam na député xam na ministre xam na président de la république wutal kenn ku nekk wutal na ko statut wutal na ko lu koy sàmm bañ xam ne lii waaye nitu dine amul amul statut ci ci ci ci ci ci ci euh, ci ci luwaay Sénégal loolu nag mbir la moo xam ne fokk ëllëg maanaam fokk ñu xalaat ci ngir ëllëg waaw nga xalaat ci ëllëg bu njëkk passeport yi daanañ ci bind profession chef religieux dañoo jekk-jekk sax dindi ko far xam naa ne dañoo xamut euh, maanaam dindi far profession far ñu dindi ko ci identité yi ak euh, mais chef religieux ci texte Sénégal amul amul benn statut boo xam ne nee na chef religieux lii mooy àqam lii lañ ko war a sàmm fi ne lu lu nit wax moo tax yu baree bari di xew nga gis bu ñu da waxoon dara ci ci ci xëy na am na loi bu ñu wote bu yàggul ci sàmm boobu laa dama gisagul loi bi xëy na mën avancement yàggul rek bu dul 2016 loi boo xam ne pour ñu ku attaqué. ku attaqué mag ñi loi boobu damaa xamagul la ca biir moo tax intégré wu ko ci waaye suñ constitution moom wutalul statut nitu diine ca loolu jàpp yaakaar naa ne war nañ koo war nañ koo bàyyi xel dafa mel ne rek ku fi nekk yor yor nguur gi da nga da nga sàmm niti diine yi jox leen cër ndax nit ñii leen ko jox moo tax lu ñu leen defal daanaka ci turu buntu buntu may lay dugg euh, bari na lu ñuy joxe ci jàkka fi mu ne euh, maanaam maire bi. wala ñu ñu jox ko ab imaam fi ne boo demee wutal nañ ko aw këyit woo xam day dañuy wax ne kii dafa ñàkk certificat boo xam ne day wane kii amut maanaam fi ne yow duñ duñ duñ ko wan kilifa gi dañ koy ñëw rek wan ne lii ndimbal la bu maire bi dañ joxe waaye ko justifié boo demee ca la koy justifié cert am na certificat buy wane ne kii dafa aajowoo maanaam maanaam ndax amul statut ñu ko ko joxee dañ koy joxe en tant que ku ku ku ku aajowoo rek donte moom boo demee sax macha allah. waaye bëgg nañoo moslaak moom xam nañ ne am na ay responsabilités yu ko war war noo am lu ñu ko jox jàppale ko ca waaye amul benn texte bu ko ko jox ñi nga xam ne xëy na waqf bi ñu wote loolu avancement bu am solo la waaye avant loolu xawma loolu bu duggee avant mu dugg en vigueur loo bu dee fu mel ne États-Unis diine ji dafa am statut boo xam ne yow boo bu entreprise bu jëlee dara jox ko église ba loola ci ay impôts danañ ko ci génne moo taxan foofu église yi xaalis bu bari bu ñu am moo tax koñ boo gis nag boo wëlbatu nag gis foofu église ndax xaalis bi ñu am dafa bari ndax entreprise bi au lieu mu jël li muy am di ko di ko di ko jox ay di ko def ay impôt di ko jox état bi di koy gënal mooy mu jox ko euh, association yi nga xam ne am nañu ay kayit euh, ak ak ak ak ak ak église yeeg yu demee noonu moo tax loo mais fii tey loo mënoon a joxe ci azaka bu doon ay millions yi ñu lay def impôt dañ ko cay dañ ko cay dañ ko cay calculer waale ci say impôt parce que xam constitution bi xamul loolu kon pour wax ne maanaam diine ji ci boppam fokk ñu xoolaat jox ko statut bu ñu bëggee cohabitation bi dëgg-dëgg mën a mën a wëy ndax am na noo xam ne bu ñu ko defee muy moslaa rek nit mën naa ñëw moslaa mu neexu ko mu ne man euh, yoon li ma li ma li ma constitution bi def loo rek fa laay yem sama yoon nekkul ñii jox leen benn cër ndax gisuma Eh, cër bu leen eh, kii bi jox mën naa doon boobaa équilibre bi am mën naa daal di mën naa daal di ñàkk maa ngi doon tooñ ay jamono ma ma ne ma ne ma ne ma fi ne procureur de la république bu ñu wax ci enrichissement illicite daf daf maanaam bu bu buñ ko defoon maanaam mën naa jekki-jekki rek amul lenn lu aar ab sëriñ fi mu nii ci ci ci ci ci ci lu mel noonu maanaam ci ab texte awul texte ci ci yu mel noonu mooy wane ne rek am na yu mat a bàyyi xel ndax dañ ko bàyyi muy mosla bari na ci luwaay réew mi yoo xam ne dañ ko dul appliquer ndax xam nañ ne dëpp dëpput ak réalité diine yi waaye dañ ko jëlee ci tubaab yi parce que tey parce que xam nga am na am na ci ay at ci ginnaaw ñu ñu fi jàppoon ne dañoo denc sans autorisation xam nga ci loi bi waroo denc amoo autorisation mais loolu est loolu dëppoo naa réalité yi suñu réalité moo tax yooyu dañ koy teg nii rek bu ñu amul lenn benn problème ñu bàyyi sëb ci mais ndax ay loi yoo xam ne bàyyiwuñu xel moo tax fokk ñu xoolaat loi yi xool statut diine ji ñu bàyyi ñu bàyyi ci xel diine ji ci mooy tax équilibre bi ndax ñi fekk ñi fi nekk ñi nga amee xel di bàyyi xel do cër bi nga xam ne yàlla jox na kilifa diine ñu leen koy jox. fekk mi ngi am jàmm day am mais mën nañoo dem ba léeg-léeg nga dégg ci discours yi rek ay laïc yoo xam ne ay mut ay ay extrémistes lañ kilifa yi diine yi liñ leen di jox nangam ak man nga xam ne kooku moom bu amoon sañ-sañ tey bootul dana jàpp ne ñii ca fekk ne xamuñu ne lañ leen jox ñoom la ñuy def moo ko la ñuy def ko ëpp euh, maanaam daal bëgg naa maanaam loolu tomb la boo xam ne bu am solo la bu mat a bàyyi xel ci. pour équilibre am pour pour cohabitation am ni jàmm di am fokk statu diine ji ak statut nit diine yi maanaam lu tal ne ab xalifa war naa am statut ci réew mi xalifa général war naa am statut ci réew mi mais xalifa général fi mu ne nii cër bi ko ay taalibeem jox la am cër boobu moom lañ koy war maale mais texte bu ko war maale amul ah fi mu ne tey bu xalifa génnoon maanaam ab ab ab borom boroomu boroomu euh, boroomu cortège génn ànd ak flèche am boo tur kii la ñuy taxawloo may war na xam nuñ ñu ko organisé ba kee am cër maanaam bëgg a wax rek ne euh, mbir la moo xam ne war nañ koo war nañ ko war nañ ko waxtaane euh, ci ci ci ci ndax dañoo am cër bu am solo bu am ci wàllu soci ci wàllu social wàllu économique wàllu wàllu yu bari yoo xam ne état bi sax mënu koo ndax xam nañ ne état mënul lépp ci àdduna bépp fu mel ne Sénégal nag bokk na ci li ko may jàmm tey taxawaayu kilifa yi diine waaw li fi nekk ci chômage am na ñoo xam ne séenuñu dara ci état séentuwuñ dara ci te li ko waral mooy yar bu leen nitu dina yar nga xam ne seen dund gi yëpp maanaam fañ leen jaarale loolu bu ko fi nitu dina jëmbatutoon ñi fi nekk ñëpp tey amuñu liggéey ne état nañ ñu jox liggéey yaakaar naa ne dana yëf yi dana jaxasoo. waaye ni ñu yóbboo nañu ci àll bi téye leen fi yar leen loolu ay mbir la yoo xam ne daal war naa tax nag ñu bàyyi xel statut boobu ñetteelu mbir mi mooy euh, fexe mag ba sàmm liberté nit ñi ñi yor nguur seen liberté ci wàllu diine ñu fexe ba lenn ñu bañ ko cee ñu bañ ko cee bañ ko cee euh, maanaam xatal ñu fexe ba ñu nekk ci jàmm ndax nit ki nag fii yaa ngi koy bàyyi ci diineem doo ko ca bundu xatal mën naa toléré yeneen mais mbirum diine fokk loolu côté boobu ñu bàyyi ko xel moo tax booy gis état ñu ñu am acte yu ñuy posé jëm ci diine ju am loolu loolu dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy rafetlu waaye li ñuy li gën a fexe mooy ci wàllu constitution bi ci wàllu texte yi nga xam ne ci la réew muy taxaw ñu fexe ba jubbanti foofu mu bañ a nekk rek ay moslaa yoo xam ne day dellu ci ñi fi nekk am nañum xel mu rafet ndax ëllëg tex moo fiy des mais nit day dem ñu fexe ba euh, maanaam démocratie nekk lu dëggu ca bu ma nee démocratie nekk lu dëggu mooy maanaam niti nguur fexe ba bañ a def démocratie bi muy ñoom ci seen biir ndax léeg mën ngaa fexe ba ndax dañuy wax ne nit ki mu lu am solo la mu am liberté ci tànn waaye nag lu am solo la mu xam la muy tànn mais am na politique nu ñu koy doxal loo xam daanaka nit ñi duñu xam dëgg-dëgg politique mi demee dañuy dem dañuy fexe ba ba ba bu élection jotee rek ñun nañ jàppale kii mu falu mais ci ñu koy jàppalee lan laak yooyu ñoom ci seen biir ñoom ñi ko séq danañ ko doxalee noonu loola du leer mukk nga xam dañuy fexe ba nit ñi daal ci ay jëmmu lañuy sukkandiku di tànn waaye ndax démocratie bu leer fii ba fii muy am mooy nit ñi dañuy xam li ñuy tànn lu mu dañuy xam programme yi. dañuy xam lépp day leer ñëpp mën a bokk duñ xañ xañ kenn ngir ne dafa bokk ci diine ji wala duñ xañ kenn ngir dafa bokk ci kër gi duñ xañ kenn waaye am na ñoo xam ne seeni pexe mooy fu fu ñu xamee ne ñii ànduñu ñoom danañ def fexe defi pexe ba ñooña seeni bokk ci euh, démocratie bi du du jaar yoon loolu yëpp nag du doon loo xam ne lu lu lu luy tax euh, maanaam nekkin wi mën a mën a mën a mën a wëy bi ma ciy mujjee ci yooyu mais yi tax jàmm maanaam cohabitation bi mën a am mooy relation bi nitu diine di am ak nitu nguur mu nekk loo xam dañ koy teg ci maslaha intérêt nit ñi bu mu nekk intérêt nitu nguur ki ngir moom naf nu muy fexe ba àgg ci nguur gi ak nu muy def ba toog fa rek bu mu nekk intérêt nitu diine gi nu mu fexe ba njariñul boppam rek boo gisee tey bu élection jotee léegi fexe nañ ba benn sëriñ ñi meetut a wax sax léegi ndax dañ leen diaboliser ndax dañ ne ku wax rek ñu ne intérêt ma tax mu wax loolu loolu li koy waral mooy melal giñ melal ne ku wax ci politique intérêt tax loolu dana am loo xam dañ koy def sax ngir ngir ngir dàkku dàkku ci politique bi ñenn ñoo xam ne ñoom dañuy xam ne lii moom dana tax ñu jàpp seen bopp ndax bëgguñ cee dugg ba kilifa yu bari bu élection amee da ngay gis média bi benn campagne bu metti lañuy def ci kilifa yi diine yi politique ba ragalloo ñeneen ñi nga xam ne duñ ci bëgg duñ ci bëgg wax kon buñ fexee ba relation bi tegu ci njariñul nit ñi bu boobaa nit ñi danañ déglu bu baax a baax ndax dañuy xam ne kii kat lu fu may junju njariñul ñi tax waaye njariñul boppam rek lu tax bu boobaa dinañ ko déglu bu boobaa dinañ sàmm bu baax a baax euh, maanaam euh, nekk gi ànd bi dina gën a mën a mën a baax xëy na lu ñuy lu ñuy lu ñuy daaneele rek mooy wane ne euh, diggante diine ak politique ci histoire lislaam dañ koy xool ci ñaari anam mooy ci wàllu texte yi gis nañu àdduna moom l'islam moom séparé diggante diine ak alaaxira ndax yéene moo koy mën a séparé gis nañ ne boroom xam-xam yi am nañ ci taxawaay yu wuute ci jaxasoo boroom xam ak jaxasoo nguur bu ñëwee ci Sénégal gis nañ relation bi nga xam ne diggante yoonu murit ak politique am na ko ci ab évolution ba ci jamono ñu toll ah jéem na maa xool it loo xam ne jàpp naa ne mooy tax cohabitation jàmm dëgg-dëgg relation bi ci nii mu mel mu mën a jur yiw yoo xam ne waris na koo def waris na ko bàyyi xel xëy na li may jeexal rek mooy ëpp comme àdduna day dox dinamisme bi am ci relation boobu bañ gis évolution yi ci am war naa tax ñu xalaat est-ce que beneen soppiku du amaat maanaam gis nañ juróomi étape mais est-ce que du am beneen étape loolu lu mat a bàyyi xel est-ce que du ñu dem ba soppiku am maanaam mooy toujours dañu war a xool perspective maanaam lan moo war a mën a am yi ban évolution moo war a am ci ndax est-ce que dañuy continuer nii rek. politiciens yi yor politique bi yor ko ci seen biir yor parti yi kilifa yi dinañ toog fee bu ñu soxlaa ñëw ñu ñaanal leen léeg-léeg ñu dolli leen léeg-léeg ñu conseiller leen bu ñu amee yitte ñëw ci ñoom bu nit ñi amee jafe-jafe dem ci kilifa yi ñu ñu ñu ñu jàppale leen jafe-jafe yi saafaraw ndax loolu situation boobu wala mën nañoo dem ba am ñu xalaat ne est-ce que nag nitu diine yi nit waruñoo dugg nag bu baax ci politique bi loolu ay question la yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel mais mën naa ami mën naa ami maanaam ba léegi loolu mën nañ ko bàyyi xel est-ce que yoonu murid warut am stratégie ci wàllu politique waxu maanaam stratégie bu leer gisin wu leer ci naka la ñuy yore réew mi bàyyi xel li Sëriñ Tuubaa jàngale maanaam yorinu réew mi yoroñ woo xam ne danañ ci bàyyi xel valeur yi nga xam ne mooy valeur yoonu murid est-ce que loolu du maanaam am na ñu ngi xalaat ne est loolu war waruñ cee waruñ cee xalaat mooy stratégie politique boo xam ne maanaam dañuy ndax waxtu nekk ñuy wax Sëriñ Tuubaa li jàngale ci wàllu liggéey li ñu jàngale ci wàllu éducation lim jàngale loo xam ne daal réew mi war na cee mën a jariñu est-ce que du ñu am stratégie boo xam ne gisuñu politique boo xam ne dafay lalu ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa loolu et perspective la. loolu am na ñu koy wax ne waris na koo xalaat maanaam gisinu politique wu lalu ci njàngaleem sëñ Touba ngir ay mbir ba ci njëkk mooy sëñ Touba dafa jàngale ci lu nekk loo xam ne mën naa jariñ réew mi waaye ba léegi loolu delloo guñ ci pour jariñoo ko pour développer réew mi ba léegi suñuy référence ci wàllu économie ci wàllu yi nekk référence tubaab la mais est-ce que jotul ñu xool référence Sëñ Touba ci wàllu éducation référence Sëñ Touba ci wàllu décentralisation référence Serigne tubaa ci wàllu économie bu ñuy tabax politique ñu dellu ca loolu loolu ay question la yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy wax ndax yoonu murid war naa mën a nekk référence ci wàllu yooyu loo xam ne nag lañ koy def du doon njariñ loo xam ne dañ naan njariñul yoonu murid déedéet waaye njariñul réew mi la ndax Serigne Touba li muy jàngale waxuma la Sénégal mais Afrique gépp war nañ ca mën a jariñu ndax bu ñu toujours man damay wax ne bu ñu dee wax ci Serigne Touba li mu wax ci jàng ci liggéey nga walbatiku gis ci réew mi chômage bi mel fi noo xam ne nga gis ci réew mi ay waxambaane jóg di di di di di di dugg ci géej gi di ci faatu ngir dem Europe loolu njàngaleem Sëriñ Tuubaa moom est-ce que dëgg dëgg dëgg dëgg jariñoo nañ ko pour saafara jafe-jafe économique réew loolu loolu lu mat a lu mat a lu mat a lu mat a lu mat a xalaat la ñaareel bi mooy. compétence yoo xam ne mën naa indi gisiinu politique wu lalu ci njàngalem Serigne ba compétence yooyu jàpp nañu ne domaine bu nekk am na ay murid yoo xam ne am nañ ca xam-xam ba noppi dégg sëriñ bi loolu war nañ ko jariñoo war nañ koo jariñoo ci yaatal gis-gisu gis-gisu ni ñuy tërale politique Sénégal ñu ubbiku nag léegi ci réew mi delluwaat nag ci suñuy référence bopp loolu am na compétence yoo xam ne yu ko yu ko man la ñetteel bi mooy Euh, murid yi gis nañ ne maanaam ñu baree bari bu élection jubee dañuy fësal seenu murid ngir ñu wotee leen ci baas boobu nga xam ne murid gi moom ñu bari li ñuy xool kii nu mu demeek sama sëriñ waaye am gisiinu murid bi am gisiin wu leer woo xam ne ca lay xool di ca natt ku muy jàppale ak ku muy ñàkk jàppale loolu amul maanaam murid bi tey ku muy jàppale ci lan la koy jàppale ci ban ban politicien moo naan man de ci sama programme euh, danaa ci bàyyi xel njàngaleem Serigne Touba ci ci lii ak lii ndax ci wàllu développement wàllu nangam ba murid bi naa ah, kii kat moom njàngaleem Serigne Touba mi nga xam ne gis ja jariñ gëm nañ ne njariñul réew mi njariñul àdduna bi la moom am naa yaakaar ne moo ko jàppale woon loolu njariñ loolu dinañ ko mën a jariñoo nga xam daanaka ci ay awaatif la murid yi jàppalee ku ñu jàppale moo tax politiciens yi xam loolu ba dañuy fexe ba kas bu awaatif maanaam fexe ba sympathie murid yi ñu fexe ba am ko ci ay pexe fexe ba ay image yi moo tax dañuy fonk image danañ fexe ba bu élection yi kenn ku dana dana dana image ak sëñ bi fexe bu sëñ bi ree ko mun nu yoog moom ndax xam nañ ni même bu sëñ bi defut déclaration image bi bu am na lu muy def ci xoli murid maanaam la la fait bi gis kii ñaari politiciens kii gis na ko mu ànd ak sëriñam sëriñ bi waxtaan ak moom kaf ak moom reeg moom ci kee gisu ko ci wetu sëriñam loola mën naa def ci moom bu demee ba ca mbañ gàcc ga mu xalaat ne kii kat moom gisoon naa ko mu ànd ak sëriñ bi maanaam loolu rek loolu rek moo tax ñoom image yooyu dañ koy fonk mais nag loolu lu tax ñu mën a jouer ci ay image mooy murid bi ci boppam wanaguñ ko loo xam ne man ay ay ay ay ay lu wóor la loo xam ne mën na caa sukkandiku ci lu dul ay jëmm ay nit mais mu nekk programme wala gisiin wala wala wala vision koo xam ne ci la war a mën a basé wu pour tànn ku muy tànn teg ko ci ak muritam moo tax murit yu bari diggante seen mbirum politique ak seen mbiru ak taalibe bi dañ koo séparé ndax mbirum politique bi amuñ ci benn nattukaay moo tax ñu ne kon léegi nañ nekki taalibe mais politique moom bu ñëwee moom comme politique bi moo leen di jox moo leen di encadré moo tax foofu mbirum politique bi ñu bëgg koo ñu ñu ñu ne kon nañ moom nañ ci demee seenum xel ak seeni xalaat donte nag ay taalibe lañ loolu li ko waral mooy. wanuñu wanuñu leen ne ci biir taalibe gi de am na ci loo xam ne ci sa taxawaayu politique waroon nga cee waroon naa bokk ci taalibe yi waroon nga cee mën a def acte politique boo xam ne maanaam ci sa taalibe lay bokk ndax mooy damaa gis ne lii njàngaleem Sëriñ Tuubaa la kii kat su ma ko jàppalee lii dinañ ci jariñu ma jàppale ko ngir loolu loolu ba tey vision boobu jàpp naa ne lu am solo la ndax li may ragal mooy dañ daan faral di wax ne njàngaleem Sëriñ Tuubaa murit bu dëgg yar fi réew mi toll maanaam bu am yenn valeur yi mooy boo xam ne dam na dana dëddu àdduna dana doylu dina wàcce boppam maanaam mooy valeur yi ñu jàngale ku ku noonu bu yoroon bu ñu koy dénkee ay ay ay mbirum àdduna nam koy doxale loola dana doon doxalin wu jub loolu nag lu ñu gëm la mais suñ demee ba gis ne ñiy tudd ñu bari ñuy tuddoo murit ne ay murit lañ ban fal leen doo leen xàmmee seen gestion ak ña ko doonut ndax amul lenn ci valeur murit yooyu gis ci seen doxalin kon bu yàggee ci dañ naan bu yàggee buñ nee ay nañ jox yoon nguur gi maanaam ay nañ ñu faloon murid yi wala ku yor yaru murid ñu ne ah ñi fi yor yaru murid kat jaar nañ fi waaye gisuñu fi gisuñu fi lu ñu fi def loolu mooy dëgg-dëgg demee nañ ci seen murid mais dugaluñu valeur njàngaleem Sëriñ Tuubaa ci seen liggéey dama jàpp nag yoonu murid man bu ma bu ma dee wax sama sama sama gisin ci man day gis-gisu bopp mooy njàngaleem Serigne tubaa ñu jariñoo ko ci politique sax man moo ma gën a moo ma gënal ci ñu ci turu murid ngay campagne ci turu murid ca sa biir campagne amul benn programme ba loo xam ne delloo nga ko ci njàngaleem Serigne Touba jàpp naa ne euh, relation bi am ci fii mu toll perspective yi ci war a am mooy xalaat loolu xalaat lu ñuy fexe ba nag kuy sóorati di laaj réew mi nga bàyyi xel bu ma laajee réew mi murit yi lii ñu gëm naka laay fexe ba li may tëral loola bokk ci li may tëral loola bokk ci ndax loolu jàpp naa ne doonul njariñ luy dellu ci yoonu murit wala dëkki murit waaye suñ ko defee njariñ luy dellu ci réew mépp la ca buñ ko defoon jàpp naa ne Sénégal jafe-jafe yi ñuy am ndax politique bu nekk dafa war a dëppoo réalité culturelle wu fañ koy appliquer bu fekkee ne nit ñi liñ gëm ak seeni xalaat ak seen i pas-pas dëppoo dëppoowut ak politique maanaam éducative wala économique loola dana jafe mu réussir foofa moo tax war nañu bàyyiwaatu xel ci diggante nguur gi ak diine daal mu nekk relation diggante maanaam nu ñuy fexe ba valeur yi nga xam ne moom la diine jàngale ñiy yor politique bi fexe ba bàyyi xel loolu rawatina njàngale mi nga xam ne mooy njàngale mi Sëriñ Tuubaa ñu ngi balu ak ñëpp jéegu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf Sëriñ Sam ci tomb am solo bi nga xamante ne moom nga ñu te mu aju woon ci relation bi nga xamante ne moo ci diggante diine ak politique nga indi ci njàngat mu am solo euh, ci turu mu assasatul Wafa bi xuququl ñu ngi ñaan yàlla su ko defee mu def ab taxaw seetlu rek ci li nga xam ne moom la sëriñ doon waxtaane xam naa ne nag bu fekkente ne laaj yi tamit euh, am na ay laaj yoo xamante ne am na ay mbokki judi jug fi indi bëggoon ñu leer leen ko waaye nag bu fekkente ne temps bi may nañu ko rek incha allah dinañ ñëw xam naa ne bu fekkente ne temps bi may ñëw tamit ñu jégalu ci mbokk yi nga xamante ne ñoo indi laaj yooyu rek kon ñu jox kàddu gi sëriñ Xaadim su ko defee ma indi taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ Sam doon waxtaane wa sëriñ Saam ñu ngi lay nuyu bu baax di rafetlu waxtaan wi euh, di wane ne xam naa ne xam-xam bi rafet na te it euh, bu fekkoon ne dañ koy tënk ci minutes yu gàtt mën nañu wax ne réew mu mel ni Sénégal bu ñu xoolee dëkk yi ñu jegeel yépp lu mel ni ay Mali Mauritanie yépp suñ demee ba ñun ñuy waxtaanee relation bi am ci diggante diine ak politique mooy wane suñu histoire ni mu demee moo ko waral. ndax lislaam dañu wax ne bi mu duggee senegal ci cour royale yi la njëkk njëkkee ñu dem foofu dem ba mu yàgg mu nekk benn islam confrérique ci la ci population masse bi commencé duggee ñu dem a dem ba mu yàgg sëriñ si sax ci jamono yooyu mën nañu wax ne doon nañ jéem a tenter pour jël nguur gi ci ay eh, xeex yu bari ku mel ni Maba Diakhou Ba ak ku mel ni. Euh, El Hadj Omar Tall euh, ñi ko réussir rek mooy yu Fuuta mel ni Thierno Souleymane Ball nga xamante bi ne réussir na ko moom daane li ñu wax les Dañanke daal di taxawal royaume islamique Fuuta euh, moom mën nañu wax ne réussir na ko léegi nag bu ñu xoolee ci relation bi am tamit ba tey mën nañu wax ne dem nañ ba gisoon ci comme ni ma ko waxee ci waxtaan wi gis nañ ne ñaari catégorie ñoo amoon ci sëriñ si ñi ñu wax sëriñ Fàkk Tall ak sëriñ Lamb sëriñ fàkkataal mooy sëriñ si nga xam ne jàngale ak yar lañu féetewoo woon bañ a am relation ak nguur gi sëriñ làmb mooy ndax dañu wax ne làmb ab symbole la bu leen euh, pouvoir politique yi doon jox mel ni am am am tam-tam moom lañ daan yore buy symboliser seen pouvoir bi ñu amoon ñu nekk ay juge walla nekk ay conseiller ñoo xamante bi ne ñu wax ay sëriñ làmb am na sëñ Moussa Ka fu muy wax ne sëriñ si ànd ak góor yi foofu di daane loolu mën nañu wax ne foofu kon bu ñu demaatee ba ci ba ci ba ci euh, jamono yi tubaab yi ñu gis ne euh, sëriñ si boobu buur yëpp dem nañ maanaam tubaab yi daan nañ nguur yi fi nekkoon yëpp beneen pouvoir bi desoon rek mooy maanaam sëriñ si ñoo fi yoroon autorité ci nit ñi léegi bi ñu demee tamit ba indépendance am ñu xam ne léegi am na ay beneen façon boo xamante bi ni moo amaat muy politique boo xamante bi ni ci ab parti politique lay basé wu wax ak nit ñi propose leen programme aw aw doxalin ñu mën la àndal ak yow wala ñu bañ a ànd ak yow gis nañ ne biñ ko defee tamit sëriñ si ñëwaat nañ 1959 ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum moo fi njëkk a parti ci nitu ci sëriñ si jamono yooyu seex Ibrahima ñas jàppale na ko ci ñoom ñaar ñu àndoon euh, ci biñ participer ci législative yi njëkk am dem nañ ba am ci pourcentage 12 pour cent ci ci jamono yooyu noonu kon gis nañ ne ci particularité Sénégal naka jekk bu tey jii mën naa bu ko yàlla dogaloon Sénégal ab état islamique lay doon ndax ku mel ni Maba Diakhou Ba euh, moom li mu bëggoon mooy def état islamique bi mu jóg moom ndongam ndongab Thierno Souleymane Baal la waaye dafa dem Saalum daane ki ñu wax Siré maanaam euh, jël nekk almaami bu bu rib bu Sine Saalum daal fay fàttimi Lat Joor fal fa Alburi Njaay Alburi Njaay li mu bëggoon mooy mu dem xeexi Jolof gañe ko taxawa fa état islamique Lat Joor mu ñëw xeex Kajoor taxawal fa état islamique bu ko defee li li nekk euh, euh, Kajoor ak Jolof ak Saalum ak timit de euh, Fuuta lépp état islamique lay doon kon mën nañu wax ne bu ko yàlla dogaloon Sénégal ab état islamique lay doon kon loolu mooy mooy wanewaat ci jamono jii nii doole ji ji nga xamante bii ne maanaam nit yi diine yi wala lislaam am na Sénégal waaye fi may daanale mooy man ci li ma jàpp mooy buñ doon xalaat comme ni mu ko waxee fa la daanale tey jii relation bi sëriñ si am ak ak wala lislaam am ak politique yi mooy mooy dañ leen jàppee comme li ñuy wax clientèle politique maanaam lañ lañ mën a apporter ba ñu am rapport ay élection mais sëriñ si wala l'islam jéemut a orienté politique bu Sénégal te jàpp naa loolu moo war na nekk seen rôle du jéem a xool nañuy influencer wala naka la ñuy naka la ñuy du mën na bañ nekk sax jël nguur gi waaye jéem a mën a orienté ne nii lañ bëgg suñu réew mel ko ndax li ñu war a xam sëñ Touba dafa doon wax ne ittihaad ak tajtahidu ñaari baat yu bokkul la adapté wu ak sa jamono tey jii bu ñu doon wax bu ñu jaxasoo nguur wala bu yooyu jamono yi royaume lañ nekkoon nga xam ne kenn amul dogal ci ni ñu fale buur maanaam ay dondante lay doon waaye jamono ji nekk nii jamonoy élection la te élection mooy li ëpp ci démocratie mooy li ëpp ci nit ñi liñ bëgg noonu la réew mi war a doxe moo am États-Unis moo am France moo am Sénégal bu ñu nee quatre vingt pour cent musulmans la kon ñun jullit yi nu ñu bëgg Sénégal doxe ko ci démocratie noonu la war a doxe kon jàpp naa ne nekkatul lu ñu forcé teg ñu ko nekkatul loo xam ne dañu koy donn waaye mbooloo mi ñooy xool naka lañ bëgg réew mi doxee ko ñu jóg dem ci ay carte jaar ci ay carte woote pour réew mi jaaree noonu kon jàpp naa ne loolu changement bu rëy la boo xam amutoon ci jamonoy Serigne Touba amutoon ci jamonoy buur yi waaye am na ci suñu jamono ñun ban xalaat lañ war a mën a def pour influencer. ajoo jël ay parti politique wala yeneen leneen li ci dool tamit jàpp naa ne ba tey sëriñ si war nañ ko mën a nekk ñu nekk réew moo dem day am lu ñuy wax ay conservateur te ji États-Unis moo nekk pays bi gën a libéral waaye boo demee lu mel ni fi ñuy wax Alabama wala Caroline du Sud wala ay Mississippi ay lu ñuy wax état conservateur lañ nanguwuñu homosexualité nanguwuñu avortement nanguwuñ dem nañ ba li ñuy wax euh, lekkool à domicile la ñuy def maanaam seen i doom jàpp nañu école bi gouvernement bi tëral doyu leen kon nañ koy jàngale suñu biiru kër yar suñuy xale kon ñun dëkk yi nga xamante bi ne ndax bu ñu xoolee fu mel Daaru Muxti ci wolofalu sëñ Musaa Ka euh, sëñ Touba dafa wax ne na nga sanc dafa wax borom daaru loolu la sañ Musaa Ka wax na nga sanc ak daaru na nga sanc na nga sanc ab dëkk te tudde ko daaru gis naa fa say may wi baawaani yu raw yi ñu seddale fii gaawaani ca boo demee nanga nanga na nga na nga laq sa sa diine ci ruug seen te nga gëmmu bul faale mbindeef bu leen seen kon mooy bul xool nit ñi li ñuy def ñu ñu ñëw ñi fi ñëw toxu si bu leen xool sa diina tamit na na nga xam ne na nga ko laq fa gën a sori ci yow kon conserver suñu diine ak suñu ay valeur moo nekkoon man wax cosaanu sanc yoonu murid yépp kon ñun jàpp naa ne li ñu war a incarner bokk na ci nekk les conservateurs du Sénégal fexe valeur islamique valeur traditionnelle africaine yi nga xam dëppoo na ak diine ñu fexe nu ñu ko conserver fexe tamit adopté wu suñu jamono fexe nu ñuy influencer pouvoir bi wala am ay parti politique ba xool naka la ñuy mën a def ba Sénégal comme démocratie la ñu wax ñun ay jullit lañu ñu xool naka la ñuy def ba suñu diine. nekk donte nag nekkul loo xam ne dañuy dañuy dàq ñeneen ñi wala dañuy bund xataal ñeneen ñi ñu def ko loo xamante bi ne ci ay carte comme carte xew léegi ñu xool man jàpp naa ne luñ mën a def la ba am poids bu ñu peser ci ci ci ci ci ci pouvoir ci ci élection bi bañ nekk rek di fal ay nit ñoo xamante bi ni comme ni mu ko waxee sànq sëñ Sam wax na ko dañuy wane seenu murid bu élection mais mën nañu wax dañu yàqal sax ndaxte bu fekkee ne demoon nañ ba ba bëgg a teg ab murid bu ñu xam dañ naan ah ñoom jaaroon nañ fi ndax ab président jaar na fi di wax ne murid la premier ministre lépp kenn ku ne rek jaar fi di wax murid la kon xool nañ xool suñu jamono lu mu gën a laaj def na ay réflexion yoo xamante bi mën nañ ko gën a yaatal gën a xool tamit euh, euh, jamono bi lu mu laaj suñu réew tamit sonn na nit ñaa ngi mbëkk gaal gi leen di ko daj te sëriñ bi ay tuwaab sax seddal nañ ko ko ci ay bind yu bari ay économiste wane ne référence la ci ci liggéey ci ci ci ab société ci modèle kon ñun ñi mu xamante bi ne mooy suñu kilifa jàpp naa ne ñoo ko war a gën a wane am na ci loo xamante bi daf naa ne man euh, jàpp naa ne comme li mu wax sànq Euh, loo xam ne sëriñ si la war maanaam ñoo war a wax seen i taalibe wala ñoo war a xamal nit ñi wax politiciens yi peut-être doo xaaree ci moom du la jox programme bu wóor waaye ñun ñoom ñoo war a yee seen i nit bañ bu ñu voté ñu xam li ñu voté lan la lu tax lan moo tax ñu voté waaye waruma voté rek que nit murid la wala sama lii la ca ni mu ko waxee sànq tamit sëñ Fallou ak sëñ Modou Moussa war nañ exemple gis ne Senghor jullit la waaye gisoon nañ seen intérêt ci li mu leen proposé ñu ànd ak moom yam fa ñu war a yam ak moom kon jàpp naa ne daal jamono bi jamono bees la ñun lañ xool lan lañ mooy suñu intérêt wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, jërëjëf sëriñ ci taxaw seetlu bu am solo bii nga xamante sëriñ Saam doon waxtaane euh, mu nekk waxtaan mu am solo boo xamante ne yaakaar naa ne mbokk yi ko déglu yëpp bàyyi nañ ko xel maa ne kon dellu gërëm rek mbokk yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa